a'uuzu billahi min ash-shaytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqiin sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma ba'du siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnate jeexaloon nañu gazwatu mu'ta muy xareb mu'ta bi àwnillaahi wa minnatihi jeexaloon nañu ko mu ne woon xew-xew bu bari ay xare bu bari ay xew-xew yu ci xew ak ay mu'jizaat ak min ma yadullu min a'lamin nubuwwa yoo xam ne alayhi salaatu wassalaam suñu boroom jaarale na ko ci moom keroog ci xew-xew boobale ci gazwatu Tabuk mu génnoon ci muwaawu rajab mu newoon comme ni ñu ko gise woon eh, li mujj xew-xew bu mujj xarem bu mujj bu mu xare moom aleyhi salaatu wassalaam mu nekk li nga xamante ne nii mu tëj xarem yi moom aleyhi salaatu wassalaam ginnaaw ba nga xam ne ci la ko suñu boroom joxewoon digal ci la ko suñu boroom joxewoon digal ngir mu mën a ñoom jullit ñi ci wàllu défendre seen bopp waaw udina lilladina yuqaataluuna bi an yuqaataluuna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim la qadir alladina uxrijuu min diyaarihim wa amwaalihim bi geyri xaq illa an yakuunu yi nga xam ne dañ leen génn ci seen alal yi suñu boroom joxewoon digal comme nim nee ci suuratul xaj suuratul xaj suñu boroom ne udina lilladina yuqaataluuna bi annahum zulimu permettre nañ te jox nañu ndigal lilladina yuqaataluuna ñi nga xam ne ñu ngi xare ñoom di leen dóor di leen noggatu ci kaw suuf te loolu fi mu xewe mooy makkatal madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam juróom-ñetti at wal muslimuuna yasbiruuna ala adaa qurayshin wa atbaa'ihim juróom-ñetti at yu alayhi salaatu wassalaam ne woon quraysh waa quraysh di ko teg lii ci xeeti mbugal ak kullu man aamana billaahi azza wa li ko tegit képp koo xam ne dafa gëm suñu boroom subhaanahu wa taala hein la yushrik bihi shay'a du ko bokkaale ak lenn du ko bokkaale ak lenn suñu boroom daal di leen digal ñuy muñ waaw di wàcca alquran di leen nettali jaar-jaar ñi fi jaaroon ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon te doon woote ci lislaam min al anbiyaa war rusul ci yonent yi fi jaaroon aleyhimu wassalaam ak seen ndongo yi li nga xam ne daj nañ ko waaw waaw ci ñi nga xam ne ñoo leen noonoo woon te ñoo doon ëpp daanaka saa ne ngir mu loo xam ne day dalal seen xel këne kon ndeke yoon wi nii la am nañu leen fi jiitu woon ñoo xam ne nii lañ fi newe woon ndax képp ku woote jëme ci lislaam ah lil kufri junudun wa ahzaab ak kéefër am na ay soldaata am na ay partisans yoo xamante ne nii yoo xamante ne nii ñoom bañuñ ci dara bañuñ ci dara ngir faagaagal képp koo xamante ne nii dafa nar a yàq système bi nga xam ne moom lañ gëm te moom lañ xam loolu juróom-ñetti at mu leen di dal suñu boroom waxu leen suñu boroom waxu leen ngeen fayu mais muñ moo tax aleyhi salaatu wassalaam bam rombee waa aala yaasir aleyhim ridwaanullah wa hum taxta cadaabi bani maxzuum ñu nekk ci suufu mbugali wala yaduuquuna min alcadaabi min aydi kuffaari bani maxzuum ñuy daj ci mbugal li nga xamante ne nii ci loxo kuffaaru banu maxzuum yi la neewuleen leen def leen nii dale no sabran ala yaasir fa inna maw'idakum aljanna muñ leen yéen alu yaasir yëg leen ne seen rendez bu ëllëg mooy aljanna waaw ba ni ñuy rey sayyidatuna sumayya sumayya ummu ammaar radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma Eh, mbir yi gën a tar waa Quraysh mel ni dañoo gën jëfuur waaw daanaka ñuy rivaliser ana kan moo dàq génne méthode de torture bu bees waaw ñii jël nañ leen ku mel ni ñoom Seydina Xabbaab ibn al-Arat radiyallahu ta'ala anhu wuññi gannaaw gi daal di koy teg ci safara soo xam ne dañ ko taal ba ba ba ba xal yi xonq cur ñu teg ko ci digg ginnaaw gi yépp ñor waaw loolu lépp waa Quraysh def nañ ko loolu lépp waa Quraysh def nañu ko xeetu mbugal yooyu yëpp ñu daal di koy tegoo mbugal nañ leen ba ba mu ginee tar aleyhi salaatu wassalaam ne leen ñu jóg dem xabasha ngir dawali rawale ji seen diine rawale ji seen bakkan ba ni gàddaay bi ñëwee nag suñu boroom tàggatal ko al ansaar comme niñ ko gisa woon ci jotaay yaa ñaari jotaay wala ñett ci Seydina Kaab bni malikir radiyallahu taala anhu wa ardaa wa fi al-aqabaati rabbi asbil alayhim waabil al moom alayhi salaatu mu daldi jaayanteeg ñu tedd ñi ansaar ñu daldi koy accueillir bam ñëwee nag foofu fële suñu boroom daldi leen digal ñu mën a wàcce laaya yi nga xam ne ñooy wax nag ci wàllu jihaad ak jihaadu dafa comme ni ñu ko gisoon yaataloon nañ ko lool waaw kon mu ne udina lilladina yuqaataluuna bi annahum zulimu jox nañu ndigal permettre nañ mooy nekkuloon farata waaye dañ leen luñ leen permettre lañu woon bi annahum zulimu ndax ñoom dañ leen a tooñ looloo tax suñu boroom permettre leen loolu mooy ñu mën a xareek seen seen noon yi wa inna allaha te buur yàlla ala nasrihim la qadir buur yàlla ku capable la te buur yàlla ala nasrihim ci dimbali leen la qadir ku ko man la alladina ñooñu ñooy ñi nga xam ne uxriju min diyaarihim bi geyri xaq ñi nga xam ne dañ leen a ci seen kër yi bi geyri xaqin ci loo xam ne du du ñi leen génn amuñu ci àq de waay waay moomuñu makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima waay waay fan lañu mën a amee droit baytallahi alxaram nga xam ne dañ koo teg ngir taxawal kalimatu la ilaha illa ñoom ñu def fa ay xërëm di tere yi nga xam ne ñoom yaquumuuna bi kalimati laa ilaha illa allah an yadxulu hadha al bayt di tere ñi nga xam ne ñoom ñooy taxawi baat boobu taxoon ñu taxawal kaaba gi ñu leen fay tere moo tax bi geyri xaq seen toor nag leen rek la woon illaa an yaqulu rabbuna allah suñu boroom mooy kenn moom rekk lañu nangu mooy ki nga xam ne moom lañuy jaamu moom dong képp dong képp rekk waaw moo ñuy wax ni ñuy doxale suñu dund rabbuna allah moo ñuy doxal moo ñuy wax ni ñuy doxale suñu système politique yaqulu rabbuna allah illaa an yaqulu rabbuna ñoo ñuy wax naka lañuy ban yan relation lañuy am ak ñen moo ñu koy wax ndax ñoom ndax moom rabbuna allah waaw aaya yooyu gisoon nañ ba wàccee ba yonent mi alei ak fi jihaad yi ne farataag yooyu yépp maratibul jihaad yi yonent mi alei tàmbali woon ko ca abwa ca Abwa ak ghazwatul Ushayra ca Buwaat Abwa Buwaatun ak ghazwatul Ushayra ghazwatu Safwaan ba ni Badar di xewe ñu teg ci ay xare ay xare ba ni nga xam ne lañuy agsi Tabuuk suñu boroom nag subhaanahu wa taala def nañu jeexal ko bii wee suñu war a dugg comme ni ñu ko digge woon ci njàngat yi waaye insha allahu taala comme ni ñu ko yëgale woon tamit du directement ci njàngat yi ci yi jëm ci ghazwatu Tabuk lañ jëm waaye ñu ngi jëm ci lan <coughs> ñu ngi jëm ci li nga xam ne mooy sariya yiñ gisoon ci l'an neuf l'an neuf hmm. de l'Égypte sariya yi nga xam ne xew-xew yiñ gisoon laata laata ñuy dugg ci ghazwatu Tabuk yenn yi amoon na ci waxoon waaye xam naa dañ ciy gaaw dañ ciy gaaw insha allahu taala gisoon nañ liñ njëkkoon gis moo doon bon lenn ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim eh, dañu ne ci la yonent bi alayhi salaatu salaam yónni woon ñi nga xam ne ñoo doon dajale ji azaka yi loolu insha allah dinañ ci gën a ñëw ci ci ci yaatal bu ñëwee ci ahkaamu zakat insha allah ci at tey jëm ci wàllu zakat muy la zakat les règles de la zakat en islam en tout buñ ko waxee sax xam nañ ni a tax ñuy wax dinañ gis bu boobu les collecteurs d'impôts te lool am na luñ ci masoon a wax waaw dañ doon gis tarjama ñoom euh, mbokki euh, yonent bi aleyhi salaam ci waa këram ñoom it al-Fadl ibn Abbas Abdul Muttalib ibn al-Harith Abdul Muttalib ah ñooñ ñooñu ak Rabi'a bi ñu leen doon gis yonent alayhi salaatu salaam bi mu leen nee du biñ naan ko mu comme que mu employé leen ci wàllu zakat mu ne mukk mu ne déedéet ndax loolu laa yaxillu li aali muhammadin laa yaxillu li muhammadin wala li aali muhammad sallallahu alayhi wa ndax loolu daganul li nga xamante ne nii mooy waa kër yonent bi alayhi salaatu daganul yonent bi alayhi sa salaam te daganul waa kër sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax mënuñ cee liggéey ci lañ ne woon loolu kon bokk ci a waa kër yonent mi alayhi salaatu salaam mënula liggéey ci collecte d'impôt en tout cas mooy zakat laa laa jublu collecte zakat voilà loolu man da nekk voilà parce que wal amilina alayha ña cay liggéey liñ leen di fay dañ leen di fay ci loolu alors que loolu noonu laa yaxillu li muhammadin wala li ali muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu yàggee foofu dinañ gën yaatal ci wàllu wii nga xam ne mooy mbir la moo xam ne nag kon euh, gars yi du ñu toog gouvernement bi moo war a dafa war a am gouvernement bi jullit day am tout le temps mais man la ñàkk ministère bi nga xam ne mooy des finances moo xam foofu lañ koy dugal wala ministère de la zakat et de wala de de de la trésorerie xaw ma nu ngeen koy tudde mais fokk mu am yoo xam ne ñooy collecter zakat yi waaw ndax li alxuraan ne xud min amwaalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salaataka sakanun lahum xud dana yeneen time alay saa loolu am na luñ ci gisoon jataay biy wees bu ñuy gis ñi nga xam ne dañoo dawoon bañoon a dem demuñoon tabu taxallafu ah jëlal min amwaalihim sadaqa waaw mooy loolu kon il faut mu am ñoo xam ne ñoo koy def ñoo xam ne ñoo koy def moo tax aleyhi salaatu wassalaam kon yónni woon nit ñi ñuy dem di collecter gi zakat waaw te tamit ñi nga xam ne tamit dañuy dem di jële bokk na ci liñ ciy jëlee ñi nga xam ne dañuy dem di jëlee zakat bi ci ñoom ñoom it waruñu faa nekk naan eh non non di naan di jéem nëbb dëgg-dëgg le leur compte waaw. lool loolu nag léegi ak léegi nag ak moyens yu bees yi moyens bancaires yeeg kii yooyu mooy état bi bu boobaa day fexe xam gaa yi réellement la ñu am surtout ñi nga xam ne zakatul amwal la ñuy génn ndax zakat euh, comme ni ñu koy gisee insha allah nekkul ne ci affaire xaalis kese la walla ci wàllu ay jur kese la non. dafa am jur yoo xam ne dañ ciy génne zakat am yoo xam ne kenn du ci génne zakat am ci mbay mi yoo xam ne ah dañ ciy génne zakat am yoo xam ne kenn du ci génne génne zakat mu am ci urud tijaara am yoo xamante ne ay marchandises ay biens yoo xam ne nit ki bu ko amee du ci génne zakat waaye bu ko defee di joo jaay bu boobaa nag di ciy génne zakat yooyu yëpp insha allah dina ñëw ci teqantali insha allah bu boobaa waaw ak sëy minimum bi nga xam ne nit ki bu ko amee bu fa ak am amam tolloo kooku zakat da koy war moo xam ci ay xar wala ci ay nag wala ci ay gëléem walla ci xaalis wala yooyu yëpp boo xam ne sëy minimum waaw nga xam ne bu ko nit ki amee moom yajibu alayhi zakat léegi nag est-ce que xawlaanu xawalaanul xawl ndax nday mat at yan ñooy yi nga xamante ne foog pour nga génn ci zakat foog ñu mat at ak yi nga xamante ne nii moom boo ci génne zakat soxlawul mu mat at waaw yooyu yëpp dinañ ko gis comme mbay mi comme mbay mi nga xam ne soxlawoo di ci am loo xamante ne nii at la comme mbay mi nga xamante ne nii moom amul xawalaanul xawla sama toolu dugub bi kenn du xaar naan il faut nga xaar ba mat at déedéet waaw kulu min samarihi idha athmara wa aatu xaqahu yawma xasaadi la alquraan wax ci suuratul an'aam kuluu lekk leen min samarihi ci meññeef mi ida asmara bu ñoree wa aatu joxe leen xaqahu mooy àqamta mooy zakat ji war ci mbay mi yawma xasaadihi bés ba ngeen ko góobee bés ba ngeen ko déqee bu dee gerte la wala yooyu yooyu it dinañ ñëw est ce que gerteeg yooyu dinañ ci génne zakat <laughs> masalaam wolof yi <laughs> waaw am nañu comprendre li tax may may may ree masalaam <laughs> masalaam <laughs> masalaam wolof yi ndax gerte lañ ci génne zakat wala déet waaw te nettali bi ñuy nettali ci ñoom Seydou El Hadj Malick alayhi ridwaanul Malick anhu wa ardaa waaw kon yooyu yëpp insha allah dinañ ñëw liggéey kon loolu mooy liñ njëkke woon ginnaaw yu gisoon nañ sariya yi ay saraya muy al ay armée yoo xam ne alayhi salaatu wassalaam moo leen doon yónni mais demuloo gisoon nañu lu mel ni sariya bu Seydina Uyayna ibn Hisn te lii moo doon juste après ghazwatu Hawazin après ghazwatu Hawazin ghazwatu Hunayn xare Hunayn ginnaaw xare Hunayn la woon waaw ñu gis que ne gis nañu xunay na ku mel ni kii euh, même bu dee càllale yi bon defoon nañ taxrij bi càllale yi nii nii yiy tudd nii nii ça laisse à désirer waaw yooyu yépp waxoon nañu ko yooyu yépp waxoon nañu ko ci càllale yi mais mais hein Euh, yenn yi bon am na yoo xam ne desoon na waaw waaw loolu la euh, <coughs> muy Uyayna gis nañ Hurayna keroog lim def <laughs> mooy daanaka mook al Aqra ak al Abbaas ibnu Mirdaas alayhim ridwaanullah <laughs> yonent mi alayhi salaatu salaam daa moo lu ne joxe la no duñu joxe dara duñu joxe dara ah, non non non il n'en est pas question joxe la ah non non non suñu alal ñii wax yooyu na may femme bam jàppoon ci waa Hawazin mu naan yéeg kii yaakaar naa ne mbokkam mi bu ñu ma génnee bu ñu génnee xaalis naa ci am lu bari yonent ma saasam doon delloo mën a déedéet waaw <laughs> ba waa Hawazin meroon <laughs> léegi <laughs> mooy malgré tout ça yonent ma salaam neewul kii noom xaaral waaw jàppalu ko naan bon ndax ndax ak xam na woon waaw même bu dee yonent bi alayhi salaam alalu ñépp alalu jullit ñépp lu mu ci def noonu la mais masula doxe affaire boobu waaw masula doxe affaire boobu am na mooy seen baay ñoom ñépp ñun ñépp alal ju alalu ku nekk lu mu ci defoon loolu sax moo dàqal surtout muhaajiruun ak lansaar yi pas kaw kaw yi ndax kaw kaw yi bon pas ñépp tamit ku mel ni ñii nga xam ne ay chef de tribu lañ seeni magu bopp lañ woon waaw mooy ñooñu te lool de mooy ñooñu noonu malgré tout ça neewul non man non yooyu na léegi dootuma ko yó dootuma ko sax yóbbooti ci ci xare dootuma ko kii ci lu baax non mooy jàpp nekk yooyu affaire rancune yooyu ndax ñun moom nit bu nekkee ci àqam sax bu defee lu wuteeg ñun niñ ko gisa woon ñu mer. waa ji il est dans son plein droit waaw dans son droit la nekk ñun ñu mer le le bu dee ku mel noonu la ñuy mere lan ngay xalaat ci ki nga xamante ne ni moom moom newuloon ci droit wam ba muy bañ hein waaye Seydina Uyayna ah yonent bi alei saatu salaam mu yónni ko ko ci waa banil sariya boole ko ay nit waaw cinquante gawar ci arab yi yoo xam ne mu boole ko yónni ko boolewu ko benn muhaajir ak benn ansaar loolu it amaana lu fait que mooy Uyayna magum la mooy magum tribu waaw mooy bon comme ñoom rek gis nga ñoom al-Abbaas ibn Mirdaas waaw mu naan mu def nax bi wa nax bal Ubaydi <laughs> bayna Uyayna wal Aqra'i ah doon kaas parce que magum magum magum mag liñ naan kii mag la rek mooy mooy xelu mag la mooy kii nu mu tudd réaction lañu koy wax ci wolof waaw mooy waa ji moom moom la waaw kay buñ nee waa ji ah, ngay xam nag waa kilifa boppam la de waaw mooy moom daal moom ne mooy ah yonent ma saa saam boole ko ay nit ci arab yi mais boolewu ci benn muhaajir ak lansaar mooy ñi nga xam ne tamit. ñoom ah ku mel noonu mën na leen a jiite ku mel noonu mën na leen a jiite sans problème parce que xam nga yooyu na moom comme que magum boppam la xam nga yenn yi mu doon def noonu am na yenn saaba yoon da ngay imaginer buñ newoon ak moom mais comme que yenn ci wàllu mooy mooy doon dañ ne mais yooyu na nag yooyu ah, ah, mais bon. <laughs> comme que moom mais yonent ma lay saasam boole ko ay ñi nga xam ne ci kaw kaw yeeg ci ñooñu ñu dem waaw ñu daal di dem ci yoon woo wala te kenn jàppale woon leen malgré lañ bañam yam doon bañ ak lam doon wax naan duma def keroog hein bésub Hunayn waaw am na nettali bu doon wax naan ci kii wo loolu après di waxoon nañ dinañ ci ñëw insha allah te imaam al yi bon bi sanadin da'if quoi mooy da ne woon gaay li taxoon sax ñu yónni leen <coughs> mooy ne gaay dañu doon dal ci ñoo xam ne dañu waroon a joxe zakat ñoom gëmuñu ba pare naan dañuy dal seen kaw gaay def leen ne leen ah def leen attention hein waa Xuzaa def leen attention gaay faalewuñ leen ah dal di dal seen kaw nag yonent mi alayhi salaam dal di koy yónni même bu dee ne loolu dëgërul waaye dañ naan affaire bi benn affaire la mooy képp tamit koo xam ne day dox diggante diggante li yàlla digle naan kenn du ko fi def kenn du ko di fi def kooku noonu loolu yell na ci ñi nga xam ne ñooy autorité yi ñu jóg dal ci kaw fegal ñi nga xam ne ñoo nar doxal diine ñu doxal seen diine comme nu ñu ko bëggee comme ni ko seen boroom digalee comme ni leen ko seen borom digale mais pas ñuy bàyyi gaa yoo xam ne dañ naan ñun moom du ñu doxal mais kenn du fi doxal ñun du doxal mais kenn du fi doxal lii ne yow joxewoo zakat nit ñi joxe danga leen du ngeen si joxe bal gaa yi joxe nga kat gaa yi joxe nga ñëw naan danga leen di kat non non loolu du am yonent mi sallallahu alayhi wasallam yónni ab expédition ngir mu dem daal di dal ci kaw gaa yoo yële loolu mooy lan mooy man ra'a minkum munkaran boobu moom autorité la waaw fal yughayyirhu bi yadihi moom bu boobaa moo tax mu yónnee fal yughayyirhu bi yadihi na ko soppi ak li nga xam ne mooy loxo te loolu la alayhi salaatu wassalaam def gisoon nañu loolu ci gàttal ci sariya boobu gisoon nañ beneen sariya muy bu Seydina Qutba ibn Amir mu demoon ci côté Tabala loolu euh, même bu dee ñoom it mooy riwaaye yépp ça laisse à désirer waaw waaye gisoon nañ ne foofu ah gisoon nañ fa li nga xam ne mooy karaama kara li ñuy wax karaamatul awliya karaamatul awliya te loolu moom soxlawuñu xadiis bu da'if sax ngir wéral ko loolu ngir tax saxal ko loolu dafa sax ci alxuraan ci sunna waaw nga li xewoon ci sayyidatu Maryam loolu noo koy tudde sayyidatu Maryam ñépp da mooy du yonent alayhi salaatu wassalaam alayhi salaatu wassalaam te gis nga yi xewoon te ba sayyidina Zakariya mi yonent naan ko yaa Maryam anna laki haada ah mu naan ko hiya min huwa min indillah waaw inna allaha yarzuqu man yashaa'u bighayri hisaab lii de ci booru yàlla la la du tukkee xéewalu buur yàlla la buur yàlla mooy mooy wërsëgal ku ko soob ci loo xam ne amul cay waaw yi nga xam ne suñu boroom jaaral na ko ci loxoom loolu yàgg nañ ko siiratu siiraay eh, nit ñu baax ñi na ko noon sax rawatina saxaaba yi radiyallahu anhum du ci jeex waaw ay karaama yoo xam ne suñu boroom da ko jaarale ci seen loxo waaw xam nga fii dañ ne woon ñoom Xutbat ibn Amir radiyallahu anhu bañ demee songu yéeféer yi bay dem gaa dañ koo yëg ca fajar ga daldi di xas waa xasam hein def seeni gàngoor seeni arme kay daal di topp gaa bañ leen di topp bañ jege leen suñu boroom wàcce ndox mu bari am waame bu rëy ndox mu bari dox seen digganteeg jullit ñi waaw ba gaa yi mënuñu cee accès ba ni ñuy mujjee continuer ba Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam boo fàttee gisoon nañ côté bii tamit këne brigade d'intervention rapide d'intervention rapide dañ ko fi jàng comme li waa xaf am def mushrikuuna yii loolu nag waxoon nañ la ñun jàng nañ ko ci alayhi salaatu wassalaam ghazwatu Safwan ba Kurz ibn Jaabir al-Fihri ñëwee songu taaw Medina te ne mu gën a gaawe la yonent bi alayhi salaatu wassalaam génn ak ay saxaaba ngir ñu dabi ko waaye mu rëcc waaw ruwaan na ne réewum jullit waaw état bi yell na police bi mu am ñoo xam ne de liñ naan brigade d'intervention rapide BIR waaw nga xamante ni yenn action yi nga xam ne kaccoor yu mag yi yenn yi ñuy def rek coup de poing opération coup de def mu am ñoo xam ne dañuy pare waaw ci wàllu armée bi ñoo xam ne wa ak policiers yi ñoo xam ne daanaka bu xewee bu alerte bi kiiwee rek fu ne mën nañ faa jóge dab yi gaa yi waaw te ñooñu noonu nag bu ñu leen di dab foofu nag kooku julli waaj weesu kooku mën naa julli julli ji nga xam ne mooy mooy comme julli naan julli musaayafa wa in xiftum ah fa rijalan aw rukbana ñooñu dañuy dugg foofu julli boobu lañuy ñuy julli ndax yow leer na le kàccoor yi nga xam ne c'est des bandes internationaux qad sa'arul bilad wal buldan daal nañuy teg ay taal nañu réew yi ci seen seen mexe yu ñu fiy def waaw ñu dàqi leen topp leen waaw sirenu policiers yi ñu dégg ko gaay ne fes waaw jóge Dakar teg ko ci ñu topp leen ñu uti ñu uti ñu uti ndar ñu dem ndar ñu ñu nar a jàll maatam di dem ñu topp leen bu tàkkusaan di jot muy waaj a weesu timis di waaj a dugg gaa fekk policiers yi jullee buñ ci seen biir oto la ñuy jullee amul nag eh nañ leen jublu xibla nañ leen non non non da ngay di julli la wax waaw cent ngay dem deux cent boo manee topp gaa yi kay tey allahu akbar ni nga ko mënee rek. amul gest ndax boo fi ne Allah akbar sa deux mains yëkkati loolu loolu bu farata ci julli oto bi kël culbuté loolu problème lay doon daw da ngay téye am na di kii defee li nga man geste boo man te wow daanaka doo man geste ni nga tooge noonu ngay def waaw ni nga téyee bi yow booy rukon da xaw sëgg tuuti booy booy booy sujoon nga gën ba ci volant bi gën a jege volant bi def waaw di dawal di dem hmm. waaw ba ni ngeen di tege loxo kàccoor yooyu yëla ba la jéggi frontière rawatina bu dee dañoo jaar ci sud bi waaw wala ñu nar a naax saay biir Gambie loolu lépp am ña loolu lépp mën naa ne waaw muy brigade d'intervention rapide yonent bi aleyhi salaatu salaam moo ñu ko jàngal waaw keroog Kurzum ne Jaabir bi ne fër songu caawam Medina mi nag ya fa xar ya kiy gëléem ya gàtt information bi ñëw ca ni mu gën a gaawe dañ ko topp waaye na ko noon waxoon nañ ko sotul uraniin waa urayn waa ukel ak seen mbokk yi ba ñu defee seen caay-caay yañ defoon ray ki nga xamante ne mooy sàmm yonent bi saa bënn bët yi daal di koy yeew daal di koy yii daw ginnaaw njekk lañ leen defoon xabaar ba ba mu ñëwee ci bë diggu bëccëg gi ci yonent bi saa sàmm ba mu ñëwee ci bëccëg gi dafa gaaw gaa yi topp leen daal di leen dab kay jàpp leen indi ñu teg leen pen bi war seen kaw kon réewum jullit duñu ne yàcc ne yasaar kenn duñu jàngal ni ngay former police ah non non non non non fal nuraaji siirata rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ah, am na beneen sariya buñ gisoon muy bu Seydina Dahhaak ibn Sufyaan mu demoon ilal Qurata batnun min Bani Kilaab waaw gis nañ ne moom it ba mu demee da leen woo ci lislaam mooy lislaam lool la te loolu dinañ ci gën a ñëw insha allah ci biir njàngat yi dinañ ci gën a ñëw ci biir wàllu Hunayn li ah, nga xam ne eh, Seydina Xaalid sariya bi depuis Tabuk dem ci ki nga xam ne mooy bu euh, euh, mu tuddati Ukaydiru Duuma Ukaydir ibn Abdil Malik Ukaydir Duuma muy Ukaydiru Duuma bu ñëwee foofu dinañ wax ci côté boobu côté ba woote ci boo demee comme loolu loolu yëpp gisoon nañ ko daan amaana sax duñ ci jaarat parce que gisoon nañ ko ca Xaybar ba Seydina Ali ibn Abi Taalib ba ko yonent bi aleyhi salaatu salaam joxee drapeau bi ne ko demal mu dem ba ci kanam taxaw ne ana ci lan laa leen di woo mu wax ko procédure bi ñuy jaar danga leen di woo ci yàlla ba pare après nga door a dal seen kaw am na ñoo xam ne nag bu dee mbir mi woote gi àggoon na ci ñoom ñu bañ ñooñu tamit mooy mbir ma àgg na voilà mais lëlee loolu gisoon nañ ko yaataloon nañ ko amaanu ñu ñëwaat ci ci biir nettali ci biir ngàngatu ghazwatu Hunayn gisoon nañu euh, sariya bu seydina ali bin abi taalib radiyallahu taala anhu wa ardaa moom yónni woon waa toy waa toy ci alfa fële ci ci sanamu ngir mu daal di koy màbb ci gisaale woon histoire kële adi ibn xaatim ak euh, mbokkam ya waaye gis nañ ne biñ leen jàppee ni leen dañ leen defoon prisonnier Seydina Ali ibn Abi Talib malgré moom moo dem xoolal xam nga moom la yoreen ci balay saar saam yónnoon ci ñoom waaye euh, bàjjanu euh, kii boobu Seydina Ali wala sëram mooy selon riwaay waxoon nañ nag bi ginoon a wér nekkuloon sëram ah ammatum la te loolu mooy li nga xam ne mooy li ginoon a wér ah ne amma to hóola voilà léegi ndax moo ne woon ci riwaay imaam Ahmad imaam at-Tirmidhi bi sanadin sahih ne ammaam la mooy ni Seydina Ali moom la yonent bi alayhi salaatu salaam yónni woon ci ñoom ci sariya boobu et avec tout ça moom Seydina Ali keroog ndaw si moo tax ndax ndaw si nee na yonent bi alayhi salaatu salaam daf maa boobu bañ leen jàppee prisonnier muy kon eh, mbokku xaatim mu tabe ma te nekk bàyyi ci kan ci Seydina Adi ibn Hatim mu nekk bàjjen bàjjen maanaam baay tëx muy baay ci Adi ibn Hatim Seydina Adi ibn Hatim keroog bi nga xam ne ci la ne biñ ma jàppee prisonnier ñu tëj ñu ci côté jàkka ji foofu lañ ñu tëjoon loolu yi dañ ciy jàng rek prison lu dagan la waaw am prison am réew day am prison loolu la ay kantaal yi amul woon jamono yonent mi aleyhi salaatu salaam kan moo la amul woon yonent mi aleyhi salaatu nan lañ doon yeewi nit ñi mooy fi ñu leen doon yeew nekkul ne foofu ab pri ab hangar la woon rek fu ñu leen dugaloon mais loolu ak tamit le fait que mu ñenn ñi mu leen doon yeew ci jàkka ji comme waa prisonnier Badr yi ñeneen ñi ñenn ñi seen kër yi lañ leen yóbbu loolu day wan ne loolu lépp day day wane ne prison man naa nekk ut foo xam ne fa la denc ñi nga xamante ne ñoo yàq ci réew mi ak ñi nga xamante ne seenu denc leen dafa war waaw mooy prison loolu dafa mais da ngeen di toppatoo gaay fa ne tamit waaw lool la ku fa warul la ne du fa ne ku fa ne it dañ lay toppatoo nekk prisonnier taxul ñu ne amoo ñu ñu annuler say droit ñu annuler say droit déedéet ndaw si nee na ba ma nee foofu ci hangar bi gis yeneen ci wàllu saa saa bi romb damaa jóg waaw laaj ko njëkk waaw ne ko nag ne ko waaja dem na ki ma waroon a jël si ki ma waroon ñëw fii daa uma jël si sama kii prix euh, libéré ma dem na mu ne ko kan la mu ne ko Adi ibn Hatim mu ne ko al farru wa rasulih ki nga xam ne moo daw li buur yàlla daw ndawam bi ah mu ne ko waaw moom la de nee waxul dara ba ñetteel bi nee na Seydina Ali bi ñu bi yonent sallallahu alayhi wasallam jógee jàkk ji di ñëw ñoom ñu ànd ak def ab délégation moom moo ko def moo ko def signe moo ko def signe ndaw si bàyyiwul def na ko ñetti yoon waaw beneen bi mu mu désespéré mais hein mu def ko siiñ ne ko jógal wax ak moom mu jóg wax ak moom yonent bi aleyhi salaam daal di koy nangul ramm ko daal di koy permettre ngir man koo libeere nee na ma laaj ana ki ki ma ki ki ma ki ma ñaanal njekk ki waxoon ma jóg wax ak moom kan nga ñu ne ko Seydina Ali te moom moo demoon foofule mooy ki jiite woon armée bi leen jàpp waaw comme quoi mooy loolu mooy makaarimul axlaaq yi nga xam ne moom la lislaam bi woote. waaw jàkkwul ne sa waay maa ko dugal prison rek kon nag léegi man man du man nangoo def dara ngir luy tax mu génn non bu ma gisee ne kooku man naa dox man mi nga xam ne maa tax mu dugg prison ak duggam prison ci sama loxo la ko suñu borom jaarale bu ma ko mënee dimbali mu génn te moo gën ci moom ma def ko waaw ma def ko duma ko xañ comme ni Seydina Ali defal ndaw si waaw waaye gis nañu alayhi salaatu wassalaam it li mu wax ndaw si hein dane ko baax na man ngaa dem waaye bul dem lu dul bala ngaa dem nag ma ko wax te nanga bàyyi ba gis ñoo xam ne am nga ci ñoom kóolute parce que réew mi wóoru la voilà parce que di dox jigéenu kese di jóge fii di dem toy wóorul waaw gis nga gis nga te kenn forcé wu ko ne ko ne yonent sallallahu alayhi neewu ko duggal ci l'islam wala duma la defal dara neewu ko duggal ci l'islam wala duma la defal dara boo duggul ci l'islam duma la libérer déedéet conditionné wu conditionné wul libération ba pare bu ne ko waaw léegi yow libre nga waaye bala ngaa dem nag ma ko yëgal te na nga seet convoi am àndandoo boo xam ne ñu wóor lañ ñoo wóor lu ngeen te nga yëgal ma ko bu ko defee nga door a dem waaw ko defee ngay door a dem loolu la alayhi salaatu wassalaam wax ndaw si moo tax ndaw si ba mu demee jikko yu rafet yooyu ko yonent bi alay saar saam won mooy jikko yu rafet yooyu ko yonent bi alay saar moo tax mu gis ko ci moom ba mu demee mu ne Adi ginnaaw bi mu ko bi mu ko duggee waaw ne ko yow yaa dee yóg lii waaw loolu nit du ñëw di di di déserter fan yi nekkul sama doom sama soxna kese waaw koo xam ne soit ñi ne yaayam kii frère sœuram la wala ñi nga xam ne dañ ne moom magu yaayu euh, sœuru baayam la lépp ci yem ñun ñëpp sa famille lañ mooy manoo ñëw moo tamit waxul daal sëy naa di dana ko wax nga ma dëgg de wax nga ma dëgg de ba may dem di déserté de di daw parce que déggoon naa waxoon naa sama jàmba bu déggee fasu jullit nii na ma ko wax muy jege fii ci tay ñu wax ko mu dem bàyyi fa ñëpp jël soxnaam doomam dem yoonam rawal ah loolu nag du jikko de loolu du jikko même xatta kuffaar yi Seydina Ali ba mu koy reconnaître tuubagul xamoon na ne lim def du yoon de waaw léegi nag individualisme boobu nag moo bari léegi moo bari léegi ñu gis gaa yi ñoom bala ñoo kii rek jàpp nañu ñu ngi ci dund gu neex muy monsieur madame ma fille mon petit et mon après ñu jàpp ne loolu mooy affaire bi loolu du waaw bu ñu amee suñu benn puqus bu ñu ne suñu kër léeg-léeg sax ñuy luye wala foog ne ñoo ci nee parce que salaire bi baax na déedéet loolu du famille de famille gën naa yaatu loolu ay na axawaatuka wa axu ana wa ana sa mbokk yi ana sa frère yi ana sa sœur yi hein ñoom ñëpp nga foog ne bokkuñ ci déedéet ñu bari léegi noonu lañ mel waaw ñoom daal boo gisee ñoom seen soxna ak seeni doom képp seeni frère ak seeni sœur ak yooyu seen doom new walla iyaadu billaah loolu moom lislaam masuloo jàngale lool xatta kuffaar yi sax xam nañ ne loolu demewul noonu mais ba mu des kuffaaru léegi waaw nga xam ne léegi moom individualisme gu bon waaw lañ nekke chacun pour soi Dieu pour tous xam ngeen ne loolu mbir yi doon loon demee noonu de waaw chacun pour soi déedéet l'islam ci ndimbal wa ta'awanu ala birri wa taqwa waaw ah. wala ta'awanu ala al ismi wal udwan dimbali wante leen te ulul arhami ñi nga xam ne ñoom la buur yàlla def ñu bokk ah buur yàlla xam ni tax mu boole leen waaw te loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a jaadul waroon a nekk ñu bokk ñu ne mooy yéen waroon a bokk moo tax suñu borom boole leen waaye bu doon ne waru ngeen war a bokk doonu loolu woon boole de waaw te wallahi jar naa sàmm de jar naa sàmm képp koo xam ne comme ne alayhi salaatu wassalaam dafa bëgg ñu yokkal ko ay fanam barkeel ko ci dundam kooku fal yasil rahima nay jokk mbokkam li gën garaaw nag mooy lii mooy yow problème di ñëw nga nga largué waaw bàyyi leen ne mes ne fes ne men daw yóbbu ñi nga xam ne jàpp foog nga ne ñooñu ñooy sa famille waaw muy doom ji soxna si ak la nga yor dem sa yoon sa alal bàyyi leen ginnaaw loolu lu jara bàyyi xel la lu jara bàyyi xel la ah Seydina Adi mais gis nañ Seydina Adi bi mu ñëwee it ni ko yonent ma lay saar saam teertoo jël euh, moom ni mu ko def daanaka moom ni mu def dinañ gis saxaaba buñ naan Wa'il ibn Hujr Seydina Wa'il ibn Hujr insha allah buñ àggee ci moom dinañ gis yonent wala sax-sax daanaka li mu def Seydina Adi la ko def xam na lu mu def gis nañ ko Seydina Adi nee na damaa ñëw yonent wala sax-sax bi ñu ñëwee këram ak gisoon nañ li jëmoon ba ñuy gis fii lii ginoon na yaatu parce que duñ ci ñëwaat lu bari ñëwoon nañ ci wàllu nan la ñuy rëbbeeg laaj parce que mooy activité am ba mu ñëwee di wax ak yonent bi aleyhi salaatu wa salaam da koo laaj li nga xam ne moom mooy activité mooy am métier moom lay def waaw yooyu nga xam ne nit ki dafa war li nga xam ne moom lay liggéey mu xam lan moo ci dagan ak lu daganul moom ba mu tuubee ba mu ñëwee di wax ak yonent bi aleyhi salaatu salaam bokk na ci waxtaan wi la mu ko njëkk a laaj ah ci wàllu euh, ci wàllu rëbb comme que moom mooy activité même bu dee ne boos la woon mooy mooy bourgeois la woon mais bourgeois yi dañoo tàmm di def chasse chasse waaw comme ni nga chasse à la cour yi nga xam ne moom ngay dégg ñuy jéem a dekkal fii ci France voilà mooy dangay gis buur yi dañ doon am seen domaine boo xam ne ci lañuy ñuy rëbbe ñu leen di mettre à disposition gibier yi mu koy jam ñu naan moom de moom trophée bi dara te trophée bi dara trophée bi dañ ko ko yombal lool dañu ko ko yombal lool trophée bi dañu ko ko yombal lool hein léegi ah, kon euh, mooy euh, euh, di laaj li nga xam ne moo la concerné comme ni def bi mu ñëwee kër yonent waaye saar saar nan def dafa jël nee am njegenaay daal di ma koy jox ne ma toog ma ne ko déet déet déet yaa ciy toog nag mu ne ma déedéet yow toog ci nee moo wax mu ne ma maa ciy toog ma toog ci moom mu toog ci suuf loolu mooy anzilu naasa manazilahum kii nii kilifa la waaw Wa'il ibn Hujr moo gën a garaaw parce que waa ibn Hujr Seydina Wa'il ibn Hujr radiyallahu anhu moom seen kër ay prince lañ ay buur lañu woon ay buur lañu woon bi ñëwee tuub si yonent ma lay saat sam dafa jël kiiwam yéeréem la ko jox ngir mu toog ci waaw xoolal léegi ku ko def léegi ah monsieur le ministre ñëw fekk tànt bi ngeen ne ko ngeen gis chaise bu nooy ne ko ne ko toog fii kay toog ci bu nooy waaw wala sax waa bu dee am na gis na beneen chaise bu moyen nooy mu bàyyi bu moyen nooy boobu jël ne ko kaay toog fu nooy fii ma toog te moom mu xool ci ci ci chaise weñ yi léegi nga dégg gaay man nooy xoolal ñii ñii nii rek lañuy def waaw ñoom moom gëmatuñ dara waaw nitu àddina yi lañ jiital voilà xoolal li ñuy def ah nan la ñëwee parce que c'est un ministre rek mooy tooyal seen ceeb kan moo leen wax seen ceeb mooy wax yooyu nga xam ne ki koy wax amu ci preuve amu ci preuve boo ko ne woon indil preuve mënu laa jox preuve waaw parce que gis na nga def loolu leeral leen leen lii mooy sunna waaw seydina rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme ni mu nee ci saxi imaam muslim muqaddima bi seydina seydatu aisha radiyallahu anha moo ne yonent mi alayhi salaatu salaam moo ñu jàngal an nunzila an-naasa manaazilahum waaw ñuy wàcce nit ñi seen wàccuwaay ku nekk ministre ñu doxaleeg yow en tant que ndomb tànk bi nga takk muy ministre te ñu naan la monsieur le ministre gaaw ku nekk président ñun kenn duñu jàngal ay wax ju rafet ak tamit waxu politesse loolu jullit bu demee ba xamu ko di ko jéggaane problème am la mooy dañ ñoo yarul ki koy wax ki parent bi sax yarul ci diine moo tax yooyu yëpp ñoom xamuñu ko waaw waaye loolu ah yonent bi aleyhi salaatu salaam gis nañ ci lettre ah min muhammadin rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ila qaysar waxoon nañ la booba bañ koy gis waxul pour pourtant qaysar pourtant Qaysar seen noon la noonu jullit di la suñuy noon la mais waxul mukk ah comme ni gars yi wax il a Trump ah wala duñ ko jox benn kii mooy ñun nag dañ ko ñun ñun ak nu man di melan ah. duñu ko saaga déedéet duñu ko saaga te tamit président la ñuy wax waaw parce que loolu mooy sunna yonent bi alayhi salaam ñun lool la ñu jàngal te nag dara amul dara yu laat loo xam ne laa yasauna illa ma yasau man kaana qablana te ñu dara yaatu ci ñun lu yaatu li nga lu dul li yaatu woon ci jiitu woon mooy topp li nga xam ne mooy sunnaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom mi nga xamante ni mu bind Kisra ak Kisra ni mu mel te yées mu bind min Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa rasulihi ila Kisra azimul furs kilifaay romain yi fee kilifaay perse yi waaw waxul ilaa Qaysar kalbu Rum le chien des romains déedéet waxul lool de jamais jamais kon nag koo gis muy saaga kilifa waaw waar ki gis jaay parce que yow am nga problème ak ñoom Bachar assad rek nga ñëw di ko saa parce que àndoog moom opinion waaw li muy def neexu la tax nga ñëw di ko di ko tuddee leneen déedéet ñun l'islam jàngaluñu loolu rawatina koo jullit la waaw moom jullit la ak lu ngeen man di wax neex na man shaa ba dara jullit la waaw jullit la kanta tendance bi am ñu gis koo xam ne yow yaa jàpp ku ñu jàpp ne def na bàkkaar bu mag ngéefér la yow ñooñu xanaa xamoo firqa daal la yi nga xam ne war nañ leen gis am nañu meloon noonu waaw mooy xawaari ji waaw gars yi ku def bàkkaar bu mag ñu ne la yow léegi yéefér nga looloo tax ñu ne Seydina Ali ah radiyallahu anhu deretam dagan na ba looloo tax ñu jóg ñu jóg daal di koy faat doon faat doon jéem a faat Seydina Muawiya bin Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu wa arda waaye ah daa faat saxaaba yu bari waaw parce que lan nee nañ dañoo def bàkkaar bu mag parce que àttewoowuñ kiiwu yàll alxuraan di àttewoo kiiwu nit ñi di àttewoo kiiwu nit ñi waaw xalaatu nit ñi mooy tax am na yoo moo tax xawaari ji ma ne la gis nga bu ñëwee foofu ci ngay gën a xam ne xawaari jee bari ba léegi waaw ak ñoo bari sax waaw idée xawaari ji dafa fees del dafa fees del del del ci ñoo xam ne boo waxee ñu jàpp nañu ñu ngi ci sunna jamaa day ñoom xamuñ ne parce que loolu lépp nag li ko ënd doxewuñu xam-xam waaw doxewuñu xam-xam looloo tax loolu kese la loolu kese la hein parce que doxewuñu xam-xam moo tax hein doxewuñu xam-xam moo tax waaw ndax buñ amoon xam-xam dinañ xam ne é seen façon idée yii daña ko yoroon baaxuñu waaw nga xam ne nanguwuñu ku leen yilif waaw te bu ñu ku ñu ku ñu ku ñu ñàkk ñàkk ànd ak yow opinion jàpp na yow dootoo jullit loolu génn la ci lislaam wala kuñ gis ñu ne lii li mu def bàkkaar bu mag waaw moom dafa rey ay nit kon kii du jullit sax kam moo la ne du jullit waaye la ne du jullit moom moo la est-ce que moo taxaw weddi la ko ci taxoon a dugg ci diine ji hein bu taxawee weddi la ko taxoon a dugg ci diine ji voilà boobu boo ma nee dootul jullit ma ne dootul jullit mais nag ñëw rek taxaw parce que moom moo def moo def lii kon waa ji dootul jullit bañ nekk jullit yow yaay dugal nit ñi def nit ñi jullit ak ni leen ñàkk def jullit yow yaay kan yow hein mbir yi kenn du ko wax ci ay hawa ak ay bakkan topp sa bakkan te yonent ba ne saa saam waxoon na képp ku fi ne diw yéefér la na la leer ne soit moom wala yow kenn doon na ko ci waaw kon nag nañu faire très attention yonent bi aleyhi salaatu salaam Seydina Adi ibn Hatim noonu na ko teeroo waaw kon ñu nit noonu lañuy teeroo ñi nga xam ne ci moo xam julli lañ wala yéefér lañu ah ni nga xamante ne noon lañ leen di teeroo noonu lañuy doxal ak ñoom ci seen wàllu li nga xamante ne nii mooy eh, suñu joxlanteek ñoom dañ leen di wàcc seen place Seydina Adi ibn Hatim ah, kilifa la woon foofu déggoo mu ne man daanaka buur lu woon foofu rek waaw waaye tamit gis nañ foofu ko ne su lu ñëwuñu ko woon li nga xam ne mooy liñ naan dialogue islamo-chrétien liñ naan dialogue islamo-chrétien mooy nii lay demee yonent ma lay sarsam bi mu ñëwee ci lu leer car comme que waa <laughs> mooy lu leer na ko wax waaw mooy aayam doon yoon ni ñu rek yaa yaa ahlal kitaabi ta'aalaw ilaa kalimatin ba mu ñëwee la ne ko yow ba muy wax naan yéeféer yi ni juif yi ay dalluun lañu ay magdubu yi lañu nasaraan yi dalluun lañu ndax ñoom ba muy wax naan ñoom ittaxadu dañoo jàppe seen kilifa yi dañoo jàppe seen seen seen euh, ak seen seen prêtre yi ak seen yii dañ leen a jàppe yàlla min dunillah mu ne ko ah yeneen ma ne saa saa nag ñun jàppuñ leen yàlla de mu ne si est-ce que nekkul buñ leen digalee digal boo xam ne dafa wuteeg lu yàlla digle ngeen def buñ leen teree loo xam ne buur yàllaa leen ko digal ngeen ngeen malgré ngeen ngeen ngeen ba parce que ñoom nag mu ne waaw mu ne lool nag ko ko ci moom rek kooku mooy comme ça yàlla waaw mais tekkiwul waxoon nañ ne tekkiwul ku ne waaye ku la digal nga def tere la nga bañ rek mooy yàlla la non kon yàlla yee ko nar a ah non mooy koo xamante ne nii yow bu yàlla day digle. moom mu digle contraire bi yow nga bàyyi li yàlla digle topp ko léeg-léeg suñu boroom tere moom mu ne def leen lii suñu boroom tere nga xam ne lii la suñu boroom tere nga def ko parce que mooy diw bu boobaa kooku jàppe ko sa yàlla bu fi wax dara waaw kon seydna adi ibn xaatim radiallahu taala anhu yeneen njàngat yi gisoon nañ ko ba ñuy gis tarjamaam ah, ak euh, euh, yi nga xam ne ñooy àtte yi jëm ci ni ñuy rëbbeeg yooyu waaye gisoon nañu li nga xam ne mooy sariya bu Ukaasha ibn Mihsan ah, loolu moom lañ woon tudd moom dañu demoon sax naroon ko fàtte ah, ci gàttal yii nii lañ gisoon yii nii moom lañ gisoon waaw sariya yii lañ gisoon ah waaw am na bu bu nit ñi doon tudd <coughs> mooy bu sëy naa Euh, bu seydna abdallah ibn xudaafa bi as-sahmi bi nga xamante ne nii ci la ne woon gaa dugg leen ci safara si gaa yi ne hée gaa yi xoolante lool moom yàggoon nañ ci <laughs> waaw yàggoon nañ ci te boobu waxoon am nañu ne woon sax que ne non du sariya abdallah ibn xudaafa de waaye mooy abdallah ibn xudaafa moom dañ ko ansaar yi sariya ansaar yi la moom dañ koo dañ koo yónni woo da benn comme gaa yi bañ xaree ba pare dañoo yàkkamti bëgg a dem moom mu boole leen ak moom ñooñu nag la waxoon ne hein eh, yéen ñii <coughs> dugg leen muy Alqama ibn Mujazziz bañ gisoon ñu ne moom la woon sariyaam la woon rek waaye Seydina Abdallah ibn Xudaafa mii moom moom dañu xoolan moom moo ko moo ko boole woon ak ñooñu après nag mu ne leen ay wa dugg leen ci ba mu meree waaw loolu moom yonent ma sa sam leeraloon na mbir mi la ta'ata fi ma'siyatillah amul amul topp ci loo xamante ne mooy yàlla déedéet kenn topp kenn parce que da ngay mooy yàlla di topp nit ba mooy yàlla doo ko def ku la nar a digal mooy yàlla nga bañ ak kum man di doon loolu nag leeraloon nañ ne loolu tamit moo jëm ci suyuuxu suufiya yi tamit sëriñ yi nekk ñi ngay topp ngir àgg ca yàlla tamit mbir mi loolu naa mooy amul ku la fi nar a wax loolu def loolu baaxul da ngay waaw loolu mooy li gën a dëgër fop yonent bi aley saa salaam li mu wax dafa leer la taata fi ma'siyatillah waaw képp koo xam ne dangaa teg muy ne sëb sëriñ la ak lu man di doon mu nar la faatloo julli faatloo la waxuma ba bàyyi julli moom loolu waxuma ko loolu moom dañ koo jëllale moom non koo jëllale mais julli ji waxtu wi waaj weesu képp nga koy yëgal mu leer na ne <coughs> nga dem yow ba mu naan la toogal dina baax du baax fen da ngay bañ da ngay bañ da ngay bañ parce que pourquoi ngay ta doole la fi ma'siyatillah kenn du topp kenn ci moom yàlla kenn du topp kenn ci mooy yàlla waaw léegi nag bu dee gaa yi dañ ne wéy la la nga mën a jariñoo ci moom euh, euh, loolu ci la man moom nga ne nee leen ma bañ a jariñoo ci moom kon dara dara dara te jàpp ci sama julli moo ma gënal waaw mooy nit ki foog nga yeewu ta xam mooy ku la nar a kii yooyu nee ko def loolu xaram loo xam ne leer na amul benn lënt-lënt waxuma lu am lënt-lënt de wala lu am wuute loolu waxuma yooyu loo xam ne dafa leer sax ci alquran wala sax ci sunna wala sax ci ñoom ñaar këne yi dafa xaram mu nar la koo def loo da ngay bañ waaw da ngay bañ man di doon waajur da doo ko def fen waaw maa lay tarbiya waaw mais yaa may tarbiya mais nan nga bañ tarbiya ci mooy ndigalu yonent mi alayhi salaam loolu koy tuddatul tarbiya waaw nan nga may tarbiyaa ci mooy ndigalu yonent ma lay saab nan la àjjumay jote aw ma ngànt aw ma dara nga ne ma newal ci sama service rek yàq jullee yem damay bañ dama naan la yemuñu fet ah non nan la mën a yeme xidmaat la bokk julli ji àjjuma ji nga xam ne farata la aw benn ngànt ñoo yem kooku ba ko mu daanu nga dem wuti leneen ku la tëkku bàyyi ko fa ayul fariqayni ahaqqu am amni in kuntum mu'minin in kuntum ta'lamun nga ne leen hé yéen ñaari kuréel yi ñun ak yéen kan moo ci gën a yell nekk ci sécurité bu dee xam ngeen walla bu dee dëggu ngeen man mii jéem a malgré tout di doxal li sama sama borom digal ngeen may tukku <laughs> ah yéen ñi ko mooy nag ngeen war a nekk ci sécurité lool xanaa da ngeen a wéradi suñu borom farataal yaa ayyuhal ladina amanu idha nudiya lis salati min yawmil jumaa fas'u ila dhikrillah waa ñu ne ma bu bu ba neen sama service parce que Serigne Bay ñëw taf moom moom xanaa julli bi fekk moom sax rawatina léeg-léeg bu dee ne moom ci dëkk bi la dëkk julli waat ah mu bàyyi loolu lépp moom mu waroon faa jiit nekk modèle defu ko mu waroon faa jiit nekk modèle defu ko naan ma man bu ma julli ji damay bañ. waaw bu nee léegi kon sama ànd ak yow fii la yem ma ne ko waaw fii la yem kon grawul ah waaw nañ yem fii rek grawul waaw julli bi moom kenn mënoon a tere loolu du ko du ma ko def moom xanaa mam ngànt gu tax duma ko def te ngànt yi bokk ci damay liggéeyal sama sëriñ waaw waaw ñenn ñi ñu paradoxal yi eh, ñoo lay nettali nettali boo xam ne <laughs> bon muy nettali wolof la rek waaye gaa yi koy nettali wala waa ji koy nettali ak a neexoon moom mu mu conscient ne affaire bi da koo concerné <laughs> waaw waaw mais nettali boobu sax jarul tuddaat quoi jarul a tudd parce que bon yooyu nettali yooyu mais sauf que mooy day dem à l'encontre ñoom li ñu mel te pourtant duñ ci jàngekat te ñoo koy wax waaw <laughs> waaw mooy nettali ñuy nettaleel sëñ bi rek xam nga sëñ bi radiyallahu anhu sëñ Tuubaa daa bari xiisa ak gaa yi gaa yi niñ koy xiisaal daa bari waaw waaw am na yu ci wér am na yu ci wérul waaw wér am na yu ci wérul <laughs> waaw yooyu jara càmbar la yéen waalul xadiis nag war ngeen ñu cee dimbali doxal méthode yooyu <laughs> waaye bu ñu ko doxalee de daanaka duñu ñu takk dara xanaa li mu bind kese daanaka waaw ak loo xam ne ku fekke ne man maa fekke waaw mu nekk ku wóor ne man maa fekke wala ku fekke diw ñu xam diw wóor na moom mi koy wax wóor na moo ma nettali ne ma sëñ bi nàngam sinon bu dul loolu moom yooyu yëpp ilal masbala sawaay ci ci poubelle bi la jëma ñu appliqué woon mbiri xadiis coono yi ñu nekk yépp duñ ci nekk waaw kon nag affaire yi loolu la la ta'ata fi ma'siyatillah waaw kenn du topp kenn bu ngeen yonente ali saa saa moo tax mu ne wéy bu ñu duggoon ci safara si doo nuñ ci woon génn ba faw waaw waaw doo nuñ ci woon génn te mën nañ ne gars yi bon mbir mi leeru leenoon mu ne waaye buñ ci duggoon doo nuñ ci génn de kon insha allah dañuy yem nii nag ci wàllu sariya yooyu ñu waxoon jotaay bii di ñëw nag ah ñu ngi Hawazin ñu ngi ñu ngi Tabuk jataay bii di non lan ngay wax nii man Tabuk man nag dama dee janaasa kitaabul kii li jëm ci wàllu xar kii eh, néew loolu dañ ne woon ku Najaasi yi dañ ne woon boobu la njëkki wax nga dëgg de waaw kon bii di ñëw insha allah ñu def janaasa voilà bi ci tegu ñu commencé ak imaam Ibnul Qayyim ci li jëm ci wàllu ghazwatu Tabuk